alayhi salaatu wassalaam wa rabbuka ya'lamu wa rabbuka a'lamu biman fi samaawaati wal ard wa laqad faddalnaa ba'da nabiyyiina 'alaa ba'din wa aataynaa daawuuda zabuura suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayi juróom fukk ak juróom mu ne wa rabbuka tasa boroom yow sayyidinaa Muhammad alayhi salaatu wassalaam a'lamu mooy ki xam bi man fi samaawaati wal ard boo xam ñi ne lépp yoo xamante ne nii mboolem li nekk ca zamaan yi ci ay malaaka ki leneen wal ardi mboolem li nekk ci suuf yi ci nit ñi jinne yeeg gàncax yeeg li nga xamante ne nii mooy mbindeef yi bàyyi ma yeeg yépp wala qad dëgg-dëgg faddal naa gëne la woon nañu de ba'da nabiin lenn ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ala ba'din ci leneen yi ci ñeneen ñi wa aataynaa te ñoo jox daawuda daal di koy ràññee ci yenn ci yonente yi alayhimu salaatu wassalaam ci mu bari sax ci ñoom daal di koy jox moom seydina daawud alayhi salaatu wassalaam téere boobale di zabura di téere boobale di Zabuur kon nag loolu mooy lan yéen waa Quraysh du gëmoon ngeen ne am na yonent yu fi jaaroon na leen leer na nag yonent yooyu ni nga xam ne noonu la borom bi def ne tolloowu ñooy daraja naka noonu rek la ngeen yéen ci seen biir tolloowu ngeen ay daraja te nag ci noonu laa tànn ci seen biir ki nga xam ne mooy Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam mii ngeen bañal loolu ne ko bokkoo ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam te nañu joxe woon Seydina Daawud jox ko Zabuur naka noonu comme si naka noonu laa ràññee Seydina Muhammad mi alayhi salaatu wassalaam daal di koy jox li nga xamante ne mooy alquran muy ashraful kit kutub washrafu kutubin nuzil muy bi gën mooy bi gën a tedd ci téere yi suñu borom tabaaraka wa taala masa wàcce mu la leen na qul suñu borom tabaaraka wa taala ne qul ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxal waa Quraysh ñii di weddi ne leen ud'u woo leen alladhiina za'amtum ñi nga xam ne daal nee ngaa néey ñoom de moom moom ngeen jàpp def leen ay yàlla daal ne ñooy seen boroom dal min duunihi wali boroom bi tabaaraka wa fala yamlikuuna muy seen xërëm yi ngeen gàll ci kaaba gi fu nekk ngeen teg ko fa waaye gaa yooyu way way woo leen waay ñi nga xam ne nee ngaa ñëy mooy seeni borom woo leen wëllif leen di leen jaam wëllif borom bi tabaaraka wa taala fala yamlikuuna woo leen leen ñu daal leen dimbali bu ngeen newee ci coono yi ngeen nekkee fala yamlikuuna yëg leen ne ñoom moomuñu tamanuñu kashfa durri ankum mooy daal di wëlli daal di wëyal daal di wuññi li nga xam ne mooy lor goo xam al-Qurayshi wala tahwila du caagante ne nag ñoom dañoo mën a wëlbati fi ngeen ne ci coono yi ngeen di dund yóbbu leen ci dund gu ndaataa tëllëx loolu mënuñu ko de lii leen li ci mufassiruna yi rahmatullahi alayhim ñu ne en fait lii mooy keroog bi nga xamante ne nii waa Quraysh ci la leen yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi ñaanoon yàlla nag ba maral nga daal di leen jàpp ba ñuy lekk ay xob sax léegi nag loolu nag ñu ne jamono yooyu ci la suñu

ne leen nag xulidoo alladina zamtum min dune léegi nag woo leen ñi nga xamante ne ni mooy seen yàlla yi ñi ngeen xam ne daal nee ngaa nee ñooy seen borom daal wëlli borom bi tabaraka wa taala ay wa woo bu ko defee ñoom ñu dimbali leen laa yamlikuuna ñoom da xam ngeen ne manuñu manuñu tax xamuñu ne amuñu kattan kashfa durri daal di wuññi mooy lor gii leen dal maral gii leen dal bekkoor bii leen dal ba ngeen ay wa woo leen bu dee man nañ dara tax naa leen ko yëgal dolli dindil leen ku coono mi leen dal dem ne ti di leen dalankum wala tahina te du ñoom xéew ñoom yoo yële ñoom ñooy soppi li nga xam ne mooy li ngeen nekk jële leen di dund bu metti gi coono yi ngeen nekk yóbbu leen ci dund gi gën a neex ñoom dañu ko man na ko noonu it yawmal qiyam bu boobaa it ñu waxaat leen la même chose ay woo leen leen gars yi comme ni ñu koy gisee te yàgg nañ koo gis ñu naan dallu an naa de waaye borom bi gars yi daal dee nañu wëy nañu wute nañu wër sànku nañu wute ñun de mooy faale wuñ mooy gisuñ leen réer nañ ñu voilà dallu an naa ñu gisuñu ne ulaayika mu laaye bii nag di ñëw mu ne ulaayika gis nga gaayoo yële ngeen di jaamu muy ñi nga xamante ne nii ñoom ci ñoom yéeféeru Qurayshi yi ak arab yi ñi ci doon jaamu malaaka yi léegi nag mu ne leen ulaayika gis nga gaayoo yële ngeen di bokk ci ñi ngeen di jaamu mooy seen xërëm yi ak malaaka yoo yële alladiina ñoom da yad'uuna rabb yabda yad'uuna mooy ñooñu nga xam ne yéen alladiina yéen yad'uuna ñoom ngeen di jaamu wóli boroom bi tabaaraka wa ta'aala wala di ko bokkaale moom ñoom da yabtaxuuna lii no du malaaka yi lii beneen mbir la te loolu dinañ ci ñëw voilà ndax bu en fait. <clears throat> li tax laaya bi wàcc dafa am ci mufassiruna yi rahmatullahi alayhim lu luñ jëlale ci mawlaana ibn Abbaas loolu rek mel na lu wérul moo tax al imaam al haafiz ibn Hajar rahmatullahi alayhi bi mu koy tudd ci Fathul Baari ndax da ne loolu bu dee in sax bu dee ne mbir moomu wér na mooy ne kon bi loolu en tout cas li muy gën a wane mooy ne loolu wérul de keneen ñooy bon en fait ñi nga xam ne ñoom lay wax fii nañ wax laaya bi ba mu jeex après ñu ñëw mu ne ulaa'ika gaa y alladhiina mooy ñi nga xamante ne nii yad'una ñoom ngeen di jaamu daal di leen woo di leen jaamu te ñoom ñooñu ngeen di jaamu di leen woo ñoom yabtaghuna ñu ngay sàkku ila rabbihimul wasila ñoom moom contrairement ak yéen li ngeen lim yéen li ngeen di bokkaale te ñoom ñu ngay sàkku ila seen borom la ñuy sàkku al mooy loo xam ne lu leen di jegeñal seen borom de ayyuhum ana lan ci ñoom ñoo ñële ci compétition ci mbaax yi lañ ne ci yiw yi ak borom bi tabaaraka wa ta'ala ayyuhum ana kan ci ñoom ñoo ñële ngeen di bokkaaleeg borom bi aqrabu ñoom de ci lii lañ nekk lu baax kan moo gën a jege borom bi tabaaraka wa taala wa yarjuuna te ñuy yaakaar rahmatahu yërmandeem gu yaatu gi wa yaxaafuuna te ñuy ragal muy ajjanaam ga ak lu ko raw wa yaxaafuuna ñuy ragal adaabahu mbugalum moom borom bi tabaaraka wa taala inna adaaba rabbika dëgg-dëgg li nga xam ne mooy sa mbugalu borom yow sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam kaana nekk na mahduura furqan loo xamante ne lu ñuy moytu la de mooy mbir la mu tar moo xamante ne ak ak jaram moytu ah muy mbugalum yawmal qiyaam léegi nag laaya bi lii la wax muy laaya fukk bi ñu fa juróom fukk bi ak juróom ñaar léegi nag kon liñ la doon wax sànk dafa am ci mufassiruna yi ñu ne nii en fait ñii suñu borom ne. ulaa'ika alladhiina yad'uuna mooy yéen ñi ngeen di jaamu ñoom alors que ñoom yabtaxuuna ilaa rabbihimul wasiila ñoom ñu ngay sàkku ca seen borom nuñ koy gën a jege ana kan nekk ci yoonu mbaax yi moo gën a gaaw àgg ca ngërëmu borom bi comme li mu naan wa fii daalika falyatanafasil mutanafisuun am ci mufassiruuna yi rahmatullah alayhim yoo xam dañ koy nettali ci Mawlana Ibn Abbas ne en fait ñii nii muy wax mooy lan mooy waa Quraysh ak kéef yéeferu karog yi yi nga xamante ne ñoom dañ doon jaamu ak ñu arab yi ña ci jaamu ay malaaka ñooñ lay wax ne malaaka yooyu ñoom ak a ñoo wuteeg li ngeen leen yéen a ngi leen di jaamu te ñoom sàkkuwuñ dara lu dul nan la ñuy gën a jege seen borom tabaaraka wa taala ba pare nag mooy dañoo ragal seen borom de moo tax léegi am ñu ne moom la am ñu ne Seydina Isa la yoo ak Seydina Uzayr mi nga xam ne comme que yahuud yi nga xam ne yahuud yi dañ ne Uzayr ibn Allah wal iyaadu billah ñu ne Seydina Uzayr alayhi salaam ibnullah doomu borom bi la wal iyaadu billah kantaa ki nga xam ne mooy chrétien yi ñoom ñu ne ki nga xam ne mooy Seydina Isa alayhi salaatu wassalaam moom mooy doomu borom bi tabaaraka wa taala wal iyaadu billah léegi nag ju léegi nag ñu ne ñooñu lay wax suñu borom ne yéen ñaayooñu mooy yéen ñi leen di bokkaale yéen de yéen a ngi bokkaale ñooñu ulaa'ika alladhiina yad'uuna ñooñu ñooy ñi nga xam ne yéen a ngi leen di woo di leen jaamu di leen bokkaale borom bi alors que ñoom yabtaxuuna liñ masoon a nekk ci kaw suuf mooy dañ doon sàkku ila rabbihim ci seen borom alwasila nan lañ koy gën a la leen di jottali ci seen borom ñu gën a koo jege loolu lañ doon ut ayyuhum aqrab ana kanti ñoom moo a jege de wayar duuna ñuy ragal ñuy yaakaar rahmatahu yërmadeen bu yaatal bi mooy li nga xam ne moom la mu fassiruna yi bari di wax waaye nag li gën a dëgër loolu lépp mooy li nga xamante ne moom la al imaamu ahmad naka noon ñaari taalibe mi di waa al imaamul buxaari rahmatullahi alayhi ak al imaamu muslim ibn al Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhim daal di solo mooy ci Mawlaana ibn Mas'ud mu tekkil ñu lan moo tax aaya bii di wàcc Mawlaana ibn Mas'ud radiyallahu anhu um ibnu ummi abdin di doomi ibnu abd yaayam moo tuddoon ummu abd voilà loolu woo tax ñuy wax loolu radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma léegi nag bi nga xamante ne nii nag noonu la demee nag moom Mawlaana Ibn Mas'ud ci xadiis yooyu mu ne dafa am ci yéefaru Quraysh yi ñoo xamante ne ay jinne lañ doon jaamu jinne yi lañ doon jaamu léegi nag jinne yooyu noonu kontaanoon ci li nga xam ne moom lañ leen doon jaamu bi ñu xam ne ci lañ découvrir alquran daal di ñu alquran agsi ci ñoom ñu gis alquran daal di koy gëm léegi nag bi jaamu seen borom bi yaakaar borom bi tabaaraka wa taala yërmandeem te ragal mbugalam te nag waa Quraysh ñeneen doon jaamu ñoom doon jaamu junne yooyu ñoom yëguñ ne kat jinne yi ñoom tuub nañu Mawlana Ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu ne loolu moo tax suñu waroon nag loolu la leen wax ne qul ne yonente mi alei saatu salaam waxal gaa yooyu ud'u alladhina za'amtum non non ulaa'ika alladhina gaa yoo yële mooy ñi nga xam ne alladhina yad'una ñoom ngeen di jaamu yeen yéeféru Quraysh yi te ñoom kat na ilaa rabbihimul wasiila ñoom jinne yoo yële ñoom génn nañ ci loolu am nay jamono ñoom ak yéen a doon collaborer mais bañ gisee dëgg comme niñ ko gisoon ci suuratul jinni dañoo fee bàyyi ne mbir mi daal mu ngi nii faman di dugg ci li nga xam ne mooy diine waaye waa Quraysh nag ña ci doon jaamu jinne yi ñoom yëguñu te jinne yi jaamu leen mooy lan mooy ne ñoom ñoo leen doon gën a gëmloo li nga xam ne mooy ñoom Hubala ki Laata ki Manaata ki Isaafa ki Naayila naan leen jàpp leen ci moo baax waaye ña leen ci doon dugal dafa am jinne yoo xam